أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن إنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الأولين والآخرين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 ñi woon ba tey ci kitaabul hajj bool jaami sahih bu amirul mu'minin abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ salaat bi Minan bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci julli gi julli ci Minan gisoon hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab ta'ala anhuma bi mu wax naan salla bi Minan rak'atayn wa Abu Bakr wa Umar wa Usman radiyallahu anhum sadran min xilaafatihi min ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam julli na ci minan ñaari rakka naka noon Seydina Abubakar ak Seydina Omar ba ci Seydina Usman sax radiyallahu anhum ci liñ jiitu ci xilaafaam gi gisoon nañ tamit hadith Seydina Haarisa ibn Wahb al-Xuzaa'i radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom nee na salla bina nabi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu aktharu ma kunna qattu wa amanuhu bi minan rak'atayn Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite nañu fekk ñu nekk ñu gën a bëri te musuñoo nekk lu gën a bëri noona mukk naka noonu tamit ñu nekk ñu gën a ñu nekk ci kóolute gu mat sëkk te minan mu jiite ñu ñaari raka naka noonu gisoon nañu xadis euh, ba tey bu euh, sayyidna euh, Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu mi nga xam ne moom la doon wax ne sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rak'atayni wa ma'a Abi Bakr radiyallahu anhu rak'atayni wa ma'a Umar radiyallahu anhu rak'atayni thumma tafarraqat bikum at-turuq فيا ليت حظي من أربع ركعات من أربع ركعتان متقبلتان mu ne julli naa ci ginnaaw yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari rakka naka noonu sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ñaari rakka ak ki nga xamante ne mooy sayyidina Umar radiyallahu anhu ñaari rakka topp nag mu daal di tàqalikoo maanaam yoon yi tàqalikoo ci yéen ak a sama cër ci ñeenti rakka yi nekk ñaari rakka rek yoo xam ne nangu la maanaam ànd ak loolu yëpp maanaam def ko def maanaam daf na ñeenti rakka yi. ànd ak loolu ngir ne imaam bi mazhabam moom mooy maanaam imaam bi moom mooy mazhabam la topp maanaam li mu gis-gisam moom la ñuy topp <coughs> wuute gi ci gis-gis gi la waaye bu jëf jotee moom li imaam bi def rek la ñëpp di def waaw te loolu maanaam comme ni ñu ko xamee woon day dox ci julli day dox ci lépp waaw ci wàllu yëpp gisoon nañ tamit baabu sawmi yawmi arafa buntu woor bisub arafa Euh, ñu gisoon ci maanaam ne woor ko sunna la waaye ci ñi nekkul ci arafa waaye nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk arafa li ci ñoom mooy li nga xam ne moom mooy di hadith sayyidat ummu fadl bi wax radiyallahu anha mu ne shakka an-naasu yawma arafata fi sawmi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ba'athu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi shirabin fa shariba mu ne nit ñi dañ doon sikki sàkk ci bisub arafa ci koorug yenente bi sallallahu alayhi wa ma daa di yabal jëm ci moom ci yenente bi sallallahu alayhi wa lu ñuy naan mu daa di koy naan <coughs> gisoon nañ tamit baabu talbiyati wa takbir iza xada min minan ila arafa buntu talbiya maanaam di wax labbayka labbayka ak kabbar ci bu fekkee dañoo xëy jóge minan jëm ci arafa maanaam loolu nan ndax ban lañ ciy def wala boog ñaar yëpp dagan na gisoon nañ ne ñaar yëpp dagan na te it eh, sahaaba ñaar lañ doon def waaye eh, li nga xamante ne amaan na mooy li moom mooy eh, di maanaam kabbar ñett maanaam mooy kabbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illa allah ak maanaam kabbar yi ñuy da kabbar kabbaru iid yi suñ ko paree maa mu def ko ñetti yoon masalan daal di tàmbaliwaat talbiya <coughs> moom bu ko defee maam daal di continuer di talbiya maam te loolu gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu buñ ko laajee ne kayfa kuntum tasna'una fi hadha al-yawm ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ana nan moom daan def maanaam ànd ak yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci bis bu mel nii mu ne kaana yuhillu minna al-muhillu fala yunkiru alayhi wa yukabbiru minna al-mukabbiru yunkiru alayhi mu ne de ki ñi daan te yëkkati seen kàddu di talbiya ñoom de daan nañ ko def te doonu leen wen di ngat waaye ñi ngi doon kàbbar it doon na kii kaa ji kàbbar gi doon na kàbbar te it doonuñ ko woon di ngat doonu ko woon di ngat gisoon nañ tamit baabu tahjiiri wa bir rawaax yawma arafa bis bi nga maanaam bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci eh, teel a gontu maanaam bisub arafa eh, te lool loolu gisoon nañ hadith na Eh, Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala bi muy wax Hajjaj mu naan ko boo bëggee daal dawal eh, maanaam eh, mu ne ko ar-rawaha in kunta turidu sunna maanaam soo bëggee sunna maanaam doxal sunna daal maanaam jamono jii la maanaam dinañ gis hadith bi ba bi nga xamante ne moom la ko ko Saalim wax ne moom mu ne mu mu ko Saalim waxee maanaam mu ne fa jaala yanhu ila Abdullahi Eh, maanaam mu nekk di xool Abdullah sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maa ne ko wax na dëgg maanaam wax na dëgg eh, ci ne ni ma war a doxale nii laa war a doxale waaye li ma la digal loola la ni ki noonu tamit Saalim wax na dëgg ne jamono jii la maanaam maanaa ñaari maanaa la amee maanaam keni Saalim wax na dëgg ak eh, maanaam Hajjaaj lu maanaam wax na maanaam bu doxalee ni mu war a doxale loolu tamit dana wax dëgg te Saalim li mu wax ah mooy man li ma la waxoon léegi mu daal di wax nag baabul wuquufi ala dabbati bi arafa baabu buntu al wuquufi taxaw ala dabbati ci kaw euh, dabba maa mooy waruwaay ci kaw waruwaay ba arafa ci arafa maanaam fi imam al Bukhari rahimahullah dafa nosee buntu bii di leeral ne euh, taxawaayu arafa man naa nekk ci maanaam nit ki wàcc taxaw comme ni nga xam ne noonu la maanaam waaye du sart rek ne laa budda dafa war a nekk koo xam ne daa taxaw maanaam bu yéegee ci waruwaayam loolu tamit mën naa waaye bu boobaa tamit bu mu nekk rek ne dafa yéeg ci warwaayam taxaw fa maanaam ci diir bu yàgg suuf ba ngoon gi masalan nekk ci kaw warwaay waaye nag jamono mën naa nekk ci warwaay ci benn jamono boo xamante ne day yëkkati ay loxoom di ñaan wala boog di torox maanaam di toroxlu ci kanam borom bi subhaanahu wa taala ngir ne loolu mu ëpp doole maanaam ci nit ki mooy gën a euh, ci lay gën a noppaloo te bu fekkoon ne dafa nekk di taxaw moom noonu kese nekkul ci kaw waaye toogul ci kaw dara bu boobaa mu taxaw taxaw toog ci kaw waruwaayam di ñaan borom subhaanahu wa ta'aala ak di toroxlu maanaam loolu moom muy gën a noppale ci moom te loolu tamit mën naa nekk ala kulli haal li mu ci namm leeral rek mooy dagan bi nga xam ne moom la loolu dagan itam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, def na ko. moo tax bu ñu waxee taxaw arafat jubluwuñ ci ne laa budda yow da ngaa war a taxaw naka noonu tamit euh, arafat bërëb yooyu yëpp arafala maanaam fépp foo xamante ne ci biir euh, arafala rek maanaam moom boobaa dañ dañ fay daal di mën a taxaw waaye du tamit lu ràññeeku nit ki taxaw ci doj boobu rek maanaam muy euh, mooy jabalu rahma boobu noonu mooy boobu rek déedéet obligé wul waaye moo tax ba Arafa rëdd nañ ko maanaam bu boobaa boo fa demee di nga gis fi nga xamante ne mooy tableau bi wane ni fii la Arafa tàmbalee ak fa mu jeexee itam danañ la ko wan ñu wërale ko loolu yëpp euh, tamit euh, walillahi alhamdu wal na loolu neex naa xàmmee xatta bi nga xamante ne jumaa ji dañ kaa yaatal itam wane nañ fi nga xamante ne rëdd nañ fi nga xamante ne moom mooy euh, fii li dugg ci Arafat ci jumaa ji bu ko defee yow nga bañ faa teel a dugg bu fekkente ne maanaam feeg julli bu ñu ba noppi maanaam imam bi bu xutba ba ñu julli ba noppi ci ngay daal di mën a nag dugg ci biir euh, Arafa mu ne qaala bil isnaad mu muttasil fi al kitaab la haddathana Abdullah ibn Masamata moom mooy ibn Qanab al Qanabi an Malik mu ibn Anas euh, imam dar hijra an Nadr mooy Salim ibn Abi euh, Umayya al Qurashi bi nga xam ne moom lañu gisoon sunu bi weesu an Umayr an Umayr muy mawla mu ah, ah, mawla Ummul Fadl mawla Ibn Abbas fii mu tuddee ko mawla Ibn Abbas mu Amr ibn Abdullah al-Hilali euh, euh, mu ne mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam fii dafa tuddee ko tuddee mawla Abdullah ibn Abbas fële mu tuddee ko mawla Ummul Fadl maanaam radiyallahu anhu maanaam loolu ñaar ñooy mën na nekk maanaam ngir ne képp koo xam ne mawla la maanaam ab euh, ku ku mawla la ci sayyidna sayyidatna Ummul Fadl mawla la ci sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma maanaam mbir mi boo ko wëlbatee noonu lay daal di demee itam mu ne an Ummul Fadl bint al-Harith maanaam moom mooy al-Hilaliya Lubaba radiyallahu ta'ala anha e, mu ne an naasan mu ne nag nit ñi kat ixtalafu dañoo wuute indaha e, fa moom yawma Arafa bisub Arafa maanaam nit ñi dañoo ñëw ci moom sayyidat Ummul Fadl radiyallahu anha maanaam mu gis leen nit ñi nag di sikki sàkk comme ni mu waxee ci beneen riwaaya bi mu ne shakkan naas ah, fii sawmi nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon yawma arafa bisu arafa fii sawmi nabi ci wooru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu daal di wax ba'duhum ñenn ci ñenn ñi daal ne huwa moom yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam saa'imun dafa woor wa qaala mu wax ba'duhum ñenn ci ñoom ne laysa bi saa'imin nekkul ku woor maanaam li tax nag mu lii solo yi laaj bi ak di ci wuute moom mooy xam lan moo gën ci diggante ñaari mbir yi ndax daañu ko woor waaw wala déet euh, lool nag bi ñu gisee li yenente bi sallallahu alayhi wasallam da def dañu daal di xam ne kon loolu mooy li ràññeeku mooy li gën te loolu ànd ak ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa xiirtal nit ñi ci ñuy woor bisub arafa loolu moom moo koy ni na fa arsaltu ma daal di jabal ilay ci moom bi qadahin labanin ci euh, ci këllub euh, meew maanaam kon bu boobaa la mu waxoon fële bi sharabin ci naanu xam nañ ne léegi maanaam ci riwaaya bi leer na ne këllug meew la waxuwa fekk moom waq muy aji taxaw maanaam taxaw ci kaw arafa ala ba'irihi ci kaw gëlleemam maanaam lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko maanaam boobaa nag dañ ci daana xam ne taxaw ci kaw maanaam toog ci kaw dabba yenent bi nag sallallahu alayhi wa am na xadiis bu mu wax ne euh, bu muy teree nit ki bu mu muy di taxaw ci kaw dabba di waxtaan maanaam loolu bu boobaa moom mooy bu fekkente ne nit ki doyewul dara toog bi toog ci kaw dabba bi nit ki doyewu ko dara lool bu boobaa du yelloowul mu ci taxaw maanaam muy toog ci kaw dabba bi noonu rek maanaam comme war ko fas noonu rek taxaw di waxtaan wala war ko fas noonu maanaam bëgg koo def lu féexlu waaye noonu rek amul del lenn loola tax a jóg wala boog maanaam bu boobaa loolu du nekk loo xam ne lu yelloo la waaye su fekkente ne am na solo gu tax bu boobaa dana man a ne comme ni nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw ci ajam bi daf doon yéeg ci kaw kaswa maanaam ci kaw gëléemam googu lu bare bare maanaam ngir wan nit ñi ne nii la ñu aje bu ko defee tamit nit ñi képp ku ko bëgg gis daal koy xàmmee ak yu mel noonu naka noonu war ci kaw waruwaay boobu moo gën a noppale ci buntu boobu loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu wuute ci lan moom moo gën diggante war bi ak taxaw bi ñi ëpp ci maanaam euh, borom xam-xam rahmatullah jàpp ne sax amaan na bu fekkente ne rek-rek loo amul te ci waruwaay bu boobaa euh, te mën mën a war nekk bu boobaa war muy gën ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam la def waaye ñi nga xamante ne ñoom maanaam ku mel ne al imam Malik rahimahullahu taala yu bari ci fuqaha Malik yi ñoom li ñu gën a liñ liñ dañoo yemale ñaar yi maanaam taxaw mën nga taxaw ko mën nga Euh, wàcc yenente bi sallallahu alayhi wasallam foofu buntu leeral la maanaam nekkul ne amaan na lool moo gën waaye dafa yenente bi sallallahu alayhi wasallam foofu daf doon wane ni taxaw ci kaw dabba ci lu mel nii mën naa ne rawatina ne taxaw ci kaw dabba maanaam noonu rek rek rek ci te te mënoon a wàcc bu boobaa lool mënoon a wàcc bi moo gën yenente bi sallallahu alayhi wasallam tere gi mu tere nag fii toog ci kaw dabba bi noonu rek mooy euh, maanaam ngir maanaam so so coono gi nga koy teg ci loo xamante ne mënoon naa ñàkk loolu moom la ci bañ euh, loolu moom moo tax wallahu alam nee na nag ba mu ko indilee kon këllu mi mu ko yabale ci moom këllug meew moomu fa sharibahu mu daal di koy naan xadis bi gisoon nañ ko ci xadis numéro mille six cent cinquante huit imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro mille neuf cent quatre-vingt-huit ak cinq mille six cent quatre cinq mille six cent dix-huit ak cinq mille six cent trente-six imam Muslim dina ko xadis numéro mille cent vingt-trois ñaari yoon imam Abu Dawud dina ko xadis numéro deux mille quatre cent quarante et un imaamu Malik ci Muwatta ko xadis numéro mille quatre vingt dix vingt-six mille huit cent quatre-vingt-trois ak vingt-six mille huit cent quatre-vingt-cinq kon ñu gis a hadith bi ashaabu kutubu sitta ñett rek ko indi mu imam Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud amma imam Tirmidhi imam An-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indiwu ci rahimallahu al-jamii' mu ne baabul jame bayna salaatayni bi arafa baabu buntool jame di dajale bayna salaatayni diggante ñaari julli bi arafa ci arafa li nga xam ne moom nag la ci namm moom mooy julli euh, tisbaar ak julli takkusaan maanaam bu boobaa dañ leen di jàmm jàmm taqdim maanaam dañ leen di jiital maanaam jiital boo xamante ne euh, taqdim la maanaam bu boobaa dafa am li nga xam ne moom nga yéene mooy da nga yéene boole bi benn mooy ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, da nga leen di toftale maanaam da ngay julli tisbaar daal di ciy teg takkusaan beneen bi ci def tamit moom mooy loolu moom mooy at ñaareel bi ci ñetteelu charte bi moom mooy al muwaalaat maanaam moom mooy ne da ngay julli tisbaar boo sëlmalee rek doo ci teg lu bëri maanaam fasl bi warta rëy maanaam nga daal di julli li nga xamante ne moom mooy euh, tàkkusaan bi naka noonu booy julli timis ak gee ci waxtu timis noonu tamit ngay def amma bu fekkente ne beneen bi la moom mooy euh, euh, jamoo maanaam jamo jam taqdim moom jamo taxiir maanaam boobu moom moo am bu boobaa li nga xamante ne moom mooy li borom xam yëpp dëppoo ci benn charte rek lañ dëppoo moom mooy yéene bi maanaam mooy ne yéene bi kese lañ dëppoo bu boobaa ñoom ñëpp dëppoowuñu ci tartib bi maanaam masalan tey boobu bu dee da ngay julli tàkkusaan ci ak tisbaar ak tàkkusaan ci waxtu tàkkusaan ñoom fekk nit ñuy julli tàkkusaan da ngay julli mën ngaa julli tàkkusaan ginnaaw nga soo paree nga julli tisbaar maanaam naka noonu bu dee waaye loolu wax la joo xamante ne dëgërut comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon bi ñu ci tollee wal wallahu a'lam waaye tekkantal gi nga xam insha allah taala dinañ ci ñëw ci maanaam euh, xaar gi ñuy xaar hmm, euh, maanaam euh, diggante maanaam muwaalaat gi maanaam toftale gi dinañ ci ñëw insha allahu taala ci hadith sayyidina Usaama bi radiyallahu taala anhu ci kanam mu ne qaala maanaam mu ne wa kaana nekkoon na ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhu maanaam lii maanaam ci ja ci ci la. maanaam lii moom ñëpp d'accord nañ ci ne julli lii jaamu yàlla gi ci boppam aj gi moom moo imposé maanaam mbir moomu maanaam moom moo waral ñu boole tisbaar ak tàkkusaan ah, wal ah, te ca Minaan maanaam boobaa lii maanaam ñoom ñëpp ànduñu ci woon ci ne loolu la ndax am na ci for borom xam-xam yi rahmatullah mu jàpp ne daje gi li ko waral rek mooy tukki yi comme ñenn ci fuqaha Maliki rahmatullah wala Euh, ñu dëppoo ak ñoom alors que boo xoolee Shafi'i ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci ñenn ci ñu bari ci fuqaha Hanafi ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom li ñu wax moom mooy mooy ne euh, daje dajale gi ñu dajalee lii moom li ko waral moom mooy euh, mooy jaamu maanaam voilà mooy mooy tukki gi tukki gi tukki gi moo ko waral ah, waaw tukki gi moo ko waral maanaam dafa am Hanafi rahmatullah alayhim Hanabila rahmatullah alayhim jàpp ne boobaa jaamu yàlla gi ci boppam moom mooy li nga xam ne moom moo ko waral maa li ëpp ci borom xam rahmatullah li ñu jàpp moom mooy ni tukki gee ko waral comme Shafi'i yi ak Maliki yi ak ñenn ci Hanafi ak Hanabila rahmatullah donte am na ci Hanafi ak Hanabila rahmatullah ñu ci bëri ñoo xam ne dañoo jàpp ne tukki gi ci bopp maanaam euh, euh, jaamu yàlla gi ci boppam moom moo waral wàññi gi. Ah, dégg nga waaye liñ gi liñ gisoon moom mooy ne tukki gi la ci boppam moom moo ko waral ah, boole boobu nga xam ne moom la ñu boole ca Mina amaa nag boole gi nga xam ne moom la ñu boole ca Arafat ak ba ñuy nar a boole ji ca Muzdalifa loolu moom jaamu yàlla gi aj gi ci boppam moom moo ko teg maanaam kon loolu moom moo leen teqale moo tax moom al-Bukhari rahimahullahu taala leeral fii ne dañuy julli mu nekk jamoo boo xam ne jamoo taqdim lay doon maanaam dañuy jiital tis tis dañuy julli tisbaar bi ci waxtu tisbaar boo pare boole ko tàkkusaan ci jamono tisbaar maanaam boo xamante ne imaam bi moom day xutba ba nag daal di jiite julli te boobu xutba tamit sunna la maanaam dafa nekk loo xam ne lu ñu sunnaal lu ñu yoonal la ci euh, ci euh, ci ci bu ko defee imaam bi daal di jàngale ñi nga xamante ne moom mooy li tegu ci wàllu aj ji ak yu mel noonu mu ne wa kaana ibn Umar sayyidina Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattabi euh, radiyallahu anhuma Euh, moom nekkoon na koo xamante ne euh, iza fatatu su ko faate as-salaatu julli maal imam ànd ak imam bi jamaa da daan boole baynahuma seen diggante maanaam kon euh, lii imam al-Bukhari rahimahullahu taala li tax mu indi ko moom mooy day leeral ne su fekkente ne maanaam su fekkente ne da ngaa boole da ngaa julleendoo ak imam bi maanaam ci ngay da da boole waaye su fekkente ne da Euh, julli yow kese yi sax tamit da boole ngir ne jàmm maanaam ngir ne jaamu gi moo ko waral loolu nag moom mooy mazhabu jumhuru ulama fuqaha u maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim amma fuqaha u hanafiyya yi maanaam ak waa Kufa ñoom ku mel ne al imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ak ñu mel ni ñoom rahmatullahi al jami' ñoom dañoo jàpp ne uh-huh, bu fekk li nga xam ne mooy boole bi moom ki ko jagoo mooy kii jullee ndoo ak imam bi ki jullee wu ndoowul ak imam bi moom du boole waaye li nga xam ne moom mooy li gën a wér moom mooy ne dañuy boole wallahu a'lam euh, euh, maanaam euh, wax ji nag Ibrahim al-Harabi solo na ko ci mana ci manasikul hajj maanaam boo xamante ne téere bu tudd manasikul hajj boo xam ne moom la bind naka noonu imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri solo nako ci al-Jami' bu mu bind moom tamit rahimahullahu ta'ala mu ne qaala bil isnad al-muttasil fil kitab wa qaala al-Layth ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala Euh, ci moom la solowee xadis bi te euh, xadis la boo xamante ne xaqiqatan ci ki ko jël moom mooy Yahya ibn Bukayr donte tudd ko fii rahimahullahu taala maanaam Yahya ibn euh, ci moom la jëlee xadis bi waaye fi mu mu ñëw rek daal di wax ne wa qaala Layth mooy ibn Sa'd al-Fahmi rahimahullahu taala moo tax al-Isma'ili moom euh, jokkale na ko ci yoonu Yahya ibn Bukayr ak ci Abu Salih euh, euh, rahmatullah alayhi maam ñoom ñaar ñu jël ko ci imam al-Layth ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala mu ne kon nag qaala moom mu ne haddathani Uqayl te moom mooy ibnu Khalid ibn Aqil al-Ayli mu ne an Ibn Shihab muy az-Zuhri annahu qaala akhbarani Salim muy ibn Abdullah ibn Umar anna al a ibn Yusuf te moom mooy as-Saqafi ama at bi nga xam ne nazala wàcc na bi ibn Zubayr ci sayyidina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhuma maanaam sa'ala ci maanaam moom mooy xew-xew bi ñu wax ne soixante-douzième année la am ginnaaw gàddaa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te xew-xew bi mooy jamono jooju nga xam ne sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dañ ko dañu woon day aji ji fas yéene waale umra maanaam day umra fas yéene waale aj gi maanaam moom mooy kon dafa defoon li ñu tuddee dafa defoon xiraan waaye ba mu fase yéene def loola ñu ne ko ah mbaa gaay duñu xeex maanaam jëmmi at boobu ci la mbir mi am tamit maanaam xew-xew bi itam ci la amee bam naan moom waaw de toute façon buñ xeexeet ma def li yenent bi defoon rek sallallahu alayhi wasallam euh, comme euh, maanaam at boobu la maanaam bu kon moom at boobu mu ne sa ala moom Abdullahi sayyidna Abdullah ibn Umar ne ko kayfa ana naka te li taxal Hajjaj laaj ko ko moom mooy Abdul Malik ibn Umar Marwan moom moo ko bind moo ne ko woon bu wuuteeg Abdullah ibn Umar dara radiyallahu anhu ci seeti maanaam kon euh, mu laaj ko sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne ko kayfa ana naka tasna'u moom ngay def fil mawqifi ci euh, taxaw gi yawma Arafa bisub Arafa nan ngay taxawee fa qaala Saalim Saalim ne in kunta bu fekkente ne nekk nga koo xam ne turidu da nga nam da nga bëgg as-sunnata sunna fa hajjir maanaam nanga nga a génn bis ci julli yawma arafa bisu arafa maanaam nga teel a génn kañ euh, ci bu jant bi jéng rek fa qaala Abdullah Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu fa qaala ne sadaqa du wax na dëgg innahum naka ñoom kat kaanu nekkoon na yajma'una doon dajale maanaam ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu doon def mooy dañ doon dajale bayna zuhri diggante tisbaar wala asr ak takusaan fi sunnati ci sunna maanaam kon loolu moom mooy lii moom moo dëppug sunna fa qultu manil moo wax li Salim ñeel Salim ah, afaala zalika ndax def na afaala ndax def na zalika loolu rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam maanaam ah, ki ki ko ki ko ko laaj mooy Ibnu Shihab az-Zuhri imam az-Zuhri moom moo laaj Saalim ne ko ndax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam def na loolu ah, fa qaala Saalim Saalim daan ne wa ndax tattabi'una da ngeen topp fii zalika ci mbir moom illaa lul sunnatuhu sunnaam maanaam mooy bi mu ne loolu mooy sunna ba mu ko waxee ah, imam az daa bëggoon a xam ndax sunna gi mooy sunna yonent bi la sallallahu alayhi wa wala boog sunna xulafaa yi la wala boog sunna saxaaba yi la radiyallahu anhu mu ne ko nag ndax yenent bi ndax ndax da ngeen fi topp beneen sunna bu dul sunna yenent bi sallallahu alayhi maanaam mooy ne bu ñu waxee sunna jooyal ko sunna yenent bi na ci nam sallallahu alayhi wa sallam naam le dinañu topp sunna xulafaa ur-raashidun radiyallahu anhum comme ni ñu ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam digale ak sunna saxaaba yi comme ni maanaam li nga xam ne noonu la nekkee lu fës ngir ne bu ñu royul saxaaba yi radiyallahu anhum saxaaba yi munuñu woy keneen maanaam saxaaba yi lañ mën a roy ñoom ñooy suñuy imaam ndax ñoom ñoo gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngee ci moom tibbee ci moom xam-xam boobu lool nag ñun ñoom lañ mën a roy waaye liñ ci bëgg a wax maanaam li mu ci woon rek moom mooy ne bu ñu wax ne lii la ñu war a def te lii la ñuy def amul leneen lu ñu def ci jaamu yàlla yi lu dul ne yéen ci yéen bi lañ koy jëlee sallallahu alayhi wasallam rawatina ci xaj bi ndax moom moo ne woon xuzu anni manasikakum jëlee leen ci man mi nga xam ne moom ngeen di jaamoo yàlla ci wàllu aj Euh, kon loolu maanaam dafa nekk loo xamante ne lu ràññeeku la euh, njàngat yi nga xamante ne maanaam ñoom ñoo ci nekk tamit euh, ci buntu bi maanaam li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy li mu ne kaanu yajma'una bayna az-zuhri wal asri maanaam kon daan nañ boole diggante tisbaar ak maanaam ak tàkkusaan ba pare fekk ci jamono jooju mu ne ko na nga fa hajjir bis salaati yawma arafa maanaam loolu mu ko wax Ah, loolu maanaam na nga ko teel a julli bisub arafa mooy bu jant bi jéng rek dugal dinañ julli kon loolu day day leeral li nga xamante ne bu ko defee ñu teel a dem taxawu arafa ndax yeneen taxawaayu arafa ah, maanaam li gën moom mooy nga def ko ci jamono jooju li ràññeeku nag moom mooy ah, balaa jant bee sox maanaam nga nga ñëw arafa képp ku bëgg ak balaa jant bee sox nga ñëw arafa waaye bu fekkente ne rëcc na la tamit guddi gi mën ngaa maanaam ba balaa euh, euh, euh, fajar gi xar donte benn tiers la benn seconde la balaa fajar gi xar su la fekkee arafat mën ngaa at ci at boobu bu fekkente ne nag fekku la arafat nag at boobu moom moom moom nañ waxaat beneen beneen at waaye at boobu moom moom moom bokku ci mais nga mu nekkoon nag Euh, kon hadith bi gisoon nañ ko imam Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko hadith numéro 1660 dinañ ko indi léegi ci hadith numéro 1663 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1913 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 3053 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 3009 moom itam imam Malik indi na ko hadith numéro 1187 imam Ahmad indi na ko hadith numéro 4782 ak 6130 ñu gis ne hadith bi wa ashabu kutubu sitta ñoom ñoom solo nañ ko moom des imam Muslim ak imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi ma waxoon nañ ne xadis daf bokk lii nga xam ne moom moom la imam Bukhari wël wéetu wal imam Muslim rahimallahu al-jami' mu ne baabu qasril xutbati bi arafa maanaam buntu bi dafa baabu buntu bi maanaam qasril xutbati moom mooy day gàttal xutba bi bi arafa ca arafa maanaam li nga xamante ne moom lay bëgg a wax maanaam moom mooy ne képp koo xamante ne da ngaa war a euh, xutba maanaam xutba bi nga xamante ne moom la euh, imam bi di def euh, ci arafa maam dafa war a nekk xutba boo xamante ne dañ koy gàttal waruñoo nekk xutba boo xamante ne dañ koy guddal li nga xamante ne tamit moom mooy xutba yi nga xam ne moom la imam bi di def ci wàllu aj maanaam te ñu sonnaal ko mu nekk mais maanaam imam bi daf koy def moom ak képp wala boog képp koo xamante ne moom imam bi moom moo ko teg samp ko ñoom maanaam xutba yooyu euh, bu ñu ko xoolee euh, maanaam euh, ñetti xutba la maanaam ñetti xutba la lay def te waaye na nag fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp nañ ñeenti xutba la maanaam xutba bu njëkk bi moom mooy xutba bi ñuy def yawmu zinati maanaam mooy juróom-ñaareelu fan bi moom la ñu tuddee mu zinati comme ni ñu tuddee mu tarwiya maanaam juróom-ñetteelu fan bi ah ni euh, ñu tuddee yow mu arafa juróom-ñeenteelu fan bi maanaam bii nag moom la ñu tuddee maanaam juróom-ñaareelu fan bi xutba googu borom xam-xam fuqaha hanafiye maliki shafi'i rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne loolu sunna la maanaam nga xam ne imaam bi day jàngal nit ñi li nga xam te ne moom mooy jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñu war a def ci aj bi maanaam ne ah suba day dinañ di ngeen dem minan minan boo leen fa demee nangam nangam soo leen fa jugee da ngeen dem Arafat boo leen fa jugee da ngeen dem Muzdalifa boo leen fa jugee maanaam wax waxuta maanaam loolu leeral li nga xamante ne moom mooy li ci des ci li ci aju ñaareelu xutba bi moom mooy bi nga xamante ne moom lay dañuy def ci euh, masjid Namira comme li nga xam ne noonu lañ ko gisi woon euh, ci foofu imam bi daf koy def laataa muy jiite nit ñi tisbaar ak tàkkusaan maanaam ci jamoo takdim boobu foofu nag bu boobaa day daal di xiirtal nit ñi ndax maam ci ñu xiir maam ci ñu ñu def maam ñu ñu muñ ñu def effort maam jaamu yàlla eh, di ñaan di jaamu yàlla ci bisub arafa ndax maanaam ak li nga xamante ne moom moo ci aju noonu dafa am solo maanaam xutba googu nag eh, comme ni ñuy xutbawee bu ñuy julli tisbaar ak tàkkusaan la maanaam moo tax imaamu Maalik rahimahullah da doon maam ni ñuy xutbawee bu ñuy julli xiit ak bu ñuy julli eh, bi ñuy julli ajjuma la voilà maanaam mooy ne xutba googu euh, dañ koy wax moo tax imaamu Maalik rahimahullahu taala doonul tu maanaam doon wax ne xutba gi euh, bépp xutba boo xamante ne dañ koy julli rek daa war a am euh, daa maanaam bépp xutba rek boo xamante ne dañ koy def ci julli maanaam julli ga dañuy wax dañuy jàng ca kaw ñu mais ñu gaaral ko bii ni ko bii bii ñuy def arafa mu ne non boobu pour aj bi la moo tax maanaam du du pour julli gi mais pour aj bi la xutba googu voilà maanaam pour jàngal nit ñi seen euh, wàllug euh, aj la am amma xutba bi nga xamante ne moom la ñuy def ci juróom-ñaareelu fan bi maanaam xutba googu amul amul toog maanaam benn xutba kese la maanaam ngir rek jàngal la maanaam dañuy imam bi moom mooy toog waxtaan ak nit ñi jàngal leen li nga xamante ne moom mooy lu aju ci seen wàllug aj am naa ñetteelu xutba euh, maanaam boobu nag moom mooy bi am bisu tabaski mooy yawmu naxari foofu ca mi nan lay amee maanaam boobu tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha xana xana ah, Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo jàpp ne bis boobu lañ koy def maanaam foofu lañ wuute ñeneen ñi eh, boobu ñeneen ñi muy fuqaha Hanafi ñoom nangu nañ ne daañ boobu waaye eh, ñoom fukkeelu fan beeg koy def maanaam ci ñaareelu fan ba ca eh, ca Minan maanaam foofu lañ koy def booba onzième onzième jour bi ñoom euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqahaa xanafi euh, yi euh, ak maliki rahmatullah alayhim ñoom loolu lañ lañuy lañ lañ koy wax maanaam boobaa imaam bi foofu lan lay jàngale mooy li nga xam ne moom moo aju ci wàllu maanaam bisub tabaski liñ ci war a def liñ ko war a defal yu mel noonu ak it maanaam dagan gi nga xamante ne moom la dagan ñu war a mën a teel a mën a ñibbi maanaam ak yu mel noonu daal ak li nga xamante ne yooyu la war a jiital buñ jugee fii lan la ñu war a def maanaam loolu la ñuy Euh, la ñuy la ñuy la ñuy euh, moom la la leen di la leen di lay def ba pare daf leen di tàgguwaale itam maanaam wax leen leen waaw léegi nag aj bi jeex na sant leen yàlla nangam nangam maanaam ci jaamu yàlla gu mat gi et cetera maanaam tàgguwaat tàggu euh, tàggu waale leen maanaam kon yooyu ñoom ñooy xutba yi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam boobu ah, moom maanaam bu dee maam Shafi'i tamit ak xanaa Hanabila rahmatullah alayhim maanaam ñoom dañ ne euh, ci boobu boobu xutba boobu nag mooy bu mujj bi ci ñaareel bi lañ koy def maanaam ñaareelu ayyaamu tashriq maanaam foofu lañ koy def voilà maanaam kon ci kaw loolu dañuy daal xam ne euh, kon euh, yooyu ñoom ñooy ñeenti xutba yi nga xamante ne ñoom ñoo mën a nekk ñoom ñoo jàppandi te yooyu la def maanaam bu ko defee. Hanafi yi tamit rahmatullah alayhim ñoom am na ci juróom ñetteel bi ñoom maanaam bisu mi maanaam dañu boobaa kon ñoom dañuy def juróoma ñaareel fan mu yawmu zinati ak ñaareel bi ci def moom mooy yawmu tarwiya beneen bi moom mooy bisu arafat voilà am na tamit ci ñun ñoom ñoo xam te dañ def bisu arafat la ñuy def maanaam bisu yawmu tarwiya la ñuy def maanaam yawmu zinati la baay bàyyi mu tarwiya la ñuy def foofu tamit na ñaareel bi ci des moom mooy bisu Arafat ñetteel bi ci des moom mooy euh, bi ñuy def bisu maanaam euh, mooy ci euh, ñaareel maanaam ci ci fukkeelu fan bi ak benn maanaam kon loolu moom mooy xutba yi nga xam ne ne maanaam ñoom ñooy yi ñu yoonal ci wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim comme niñ ko gisoon nag yii yëpp nag day daal di aju léegi ci mazhab imam bi maanaam imam bi yéen lan la gis ne moom moo gën lan lañ koy doxale ak lan moo moom moo war moom mooy décider te lu mu def tamit noonu la moom la ñëpp yi topp maanaam ku ku ku ku jàppoon leen itam maanaam bu mu ne way imam bi de façon li mu def dëgërul gën te wér nangam nangam déedéet ngir ne wuute la yu borom xam yu wuute de toute façon ñu ko ëpp xam-xam mës nañ ko def ñu la ëpp xam-xam mës nañ ko def maanaam kon yow euh, maanaam nga bàyyi ko moom ci gis-gisam loolu Euh, nekkul loo xamante ne lu aay la amaan amaan nag sooy jàngale wala ngay wax wala yu mel noonu mën ngaa wax ne man li gis naa ne lii moo gën a dëgër wala yu mel noonu wallahu a'lam xanaa mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Maslama mu ne qaala bal qaala bi mu ne qaala akhbaranaa Maalik muy imaam daaru hijra an ibn Shihaab muy az-Zuhri an Saalim ibn Abdullah ibn Umar euh, ibn al-Khattaab euh, radiyallahu ta'ala anhumaa Euh, euh, maanaam moom mu ne euh, mu ne anna Abdul Malik ibn Marwan rahimahullahu ta'ala kataba binna lil Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi an yatamma mu ne nag roy bi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu fil hajj ci hajj fa lamma kaana ba nga xam ne nekk na yawma arafa bisub arafa jaa ci la dikkee ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma wa ana fekk man maahu man man salim maahu maa ngi ànd ak moom xiina jamono ji nga xam ne zaalat ci la jénge ash-shamsu jant bi awwala boog zaalat ci la toxoo maanaam bi jéng maanaam toxoo hmm, eh, eh, maanaam mooy zaala maanaam moom mooy xam nga zawaalu shams moom mooy toxu jant bi zaala mooy toxu na voilà euh, comme euh, ci aaya bi nga maam Adama maam borom subhaanahu wa ta'aala naan euh, fa azallahuma anha maanaam aaya boobu maanaam am na ci riwaaya fa azalahuma anha maanaam mooy def leen toxal àjjana am na <laughs> kon dégg moo tax mu ne bi nga xamante ne moom la maanaam kon jamonoy jant bi bi mu taxaw mu ne fa saaxa mu daal di euh, yuuxu maanaam mooy mu wax ca kaw rek inda fustaatihi maanaam mu woo ko ci ca euh, fustaatam mooy pavillon bi mu nekkoon moom mooy euh, comme niñ ko gisoon mooy tante buur bi rek tant yooyu mu ne ayna haza ana kii maanaam Hajjaaj la doon wax ayna haza ana fa xaraja mu daal di génn ilay ci moom fa qaala ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu maanaam gont jot na man nañ dem fa qaala mu ne ko al aana léegi la ñuy dem qaala mu ne ko naam waawaw léegi al aana léegi qaala mu ne ko naam waawaw qaala mu ne ko anzirnii nag ma ufiidu ma daal di bëbba ala sama kaw maa an ndox maanaam mooy ma sangu rek maanaam ma sotteeku ndox maanaam ma xëppoo ndox comme niñ koy waxee maanaam li muy tekk moom mooy may ma ma xëppoo ndox mooy may ma ma sangu fa nazala mu daal di wàcc ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu hatta ba nga xam te ne xaraja ci la génn fa saara maanaam mu nekk ko fa nazara ah, maanaam mu mu nekk ko fa saara ah, mu mu tukki maanaam muy dox bay nii sama diggante wa bay na abi ak sama baay maanaam ah, Saalim mooy nettali maanaam mu dox sama diggante ak sama baay fa qultu ma ne ko in kunta bu fekkente ne nam nga turidu da in kunta boo fekkente ne yow day nekk nga ko xam ne turidu da nga nam antusi ba ci nga dak dëgg dëgg as sunnata liy sunna mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon def al ma tey jii faaq suuri na nga gàttal al xutbat xutba bi maanaam kon gàttal xutba gi tamit maanaam waroo nekk tamit xutba xutba yu gudd gudd gudd loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy sunna maanaam xattaa ci àjjuma maanaam loolu sunna la bu ñu gàddaay moom mooy xutba yi day gàtt waaye tari bi muy gudd maanaam julli bi tari bi muy gudd ci àjjuma waaye loolu sunna la bu ñu gàtt bu ñu gàddaay maanaam léegi xutba bi day gudd waaye tari bi mooy gàtt waaw dégg euh, loolu mu ne ko nag kon bu fekkente nam nga loolu rek ci laal sunna dëgg-dëgg rek fokk sur na nga gàttal alxutba xutba bi waa ak jël te nga gaawe alwuqufa taxaw bi maanaam comme que bëgg ngaa daj sunna léegi defal loolu fa qaala ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne sadaqa wax na dëgg maanaam kan saalimu wax na dëgg maanaam ni mu doxalee noonu la euh, xadis bi kon gisoon nañ ko léegi ne gisoon nañ imam Bukhari na ko xadis numéro mille six cent soixante ak mille six cent soixante-deux euh, fii la ko mujjee indi maanaam euh, jeex na dootu ko inditi comme niñ gis woon taxrij bi léegi ne xadis bi euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ fam des muslim ak imam at-tirmidhi mu bokk xadis yi nga xam te imam bukhari daf ko wéetu wala imam anna imam muslim rahimallahu al-jamii mu ne baabu ta'jili ila al-mawqif baabu buntu maanaam bi gis buntu bi mu wax léegi euh, li mu ci doon nettali mooy xutba bi mu ne baabu buntu at-ta'jili gaawe ila mawqif ci taxawaay bi maanaam euh, nii noonu la nekkee maanaam amul leneen maanaam lii rek la nettali maanaam ba bunt bi day wax ne dañoo war a gaawee lan ci mawqif bi indiwu ko naka noonu loolu moom moo tax bunt bi ci riwaaya Abu Zar ak riwaaya Ibn Asakir rahmatullahi alayhi maanaam riwaaya bi ñëwu ci maanaam bunt bi ñëwu ci waaye am na ci euh, maanaam imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dugal na ci buntu bi wax doo xamante ne dafa ne yadxulu fil baabi hadith Malik an ibn Shihab yaani alladhi rawahu an Salim wa huwa al-mazkur fil baabi alladhi qabla hadha walakinni uridu an adkhula fihi ghayra mu'aad loolu moom mooy li nga xam ne loolu la wax maanaam ne buntu bii de a ah, hadithu imaamu Malik bi ma nettali léegi mooy bi ñu nettali léegi te mu jëlee ko ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Qanab al-Qanabi mu jël ko ci imam Malik mu jël ko ci Ibn Shihab az-Zuhri mu jël ko ci Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu nettali ko maam diggante ma Hajjaj mu ne loolu loolu mu ne maam mu nekk na koo dugal fii waaye nag li nga xamante ne moom laay bañ mu mu ne damay bañ indi ci xadis bi ci benn maanaam ci ci benn euh, euh, bugguma dugal ci téere bi loo xamante ne dañ koy baamu maanaam mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu indee xadis ba pare indiwaat beneen xadis rek mooy lan mooy ne am na faida isnaad sanad isnaadiya wala matniya am na njariñ bu nekk ci càllale gi wala njariñ bu nekk ci baat yi ci boppam jamais imam al-Bukhari rahimahullah wala bokk lu ko su ko defee rek maanaam lu raara raara raar moo ko ci rëcc ci téere bi ci lan te te bu boobaa ay mbir yu sorente lay doon maanaam yu sorentee sax lay doon ay bunt yu sorentee mooy ne day wax ci benn téer day wax benn xadis maanaam du wax mukk benn xadis boo xamante ne boo xoolee xadis bi xam càllale gi ak baat yi lépp benn la ba pare mu jël ko pare indiwaat ko feneen daa iman dina am lu ñu wute dina am ne serait-ce que benn baat bu ñu wute daa iman dina am ne serait-ce que bu baat yi wute bu càllale gi wutewul rek xamal ne baat yi am na lu ci wute am na luñ ci yokk am na luñ ci wàññi bu yokkee bu dee kàddu gi ñëw na maanaam bunt bi euh, teg nañ ko euh, maanaam maanaam kii bi euh, hadith bi in ñëw na su dee baat yi benn la bi nga gis ne càllala gi dana wute maanaam comme masalan au lieu mu wax haddatha Abdullah ibn Maslama ibn Qanab mu ne mu ne haddathana Qutayba masalan wala haddathana Abdullah ibn lay jóge maanaam comme nii mais comme que xadis bi moom ci Abdullah ibn Maslama rek la ko jànge boobaa moom daf ko jëlee ba pare indiwaat ko ba pare indiwul leneen lu mu ci maanaam comme que loolu amul ci lenn lu ci mën a soppi nag te indiwoon na ko ba pare indiwaatoon na ko maanaam ñetti yoon indi na bi ñetti yoon ci mu ko solowee maanaam indi na ko ci euh, Abdullah ibn euh, Maslama ibn Qanab al-Qanabi maanaam gis nañu maanaam solowoon na ko ci moom euh, ci beneen bi ci des. riwaaya la boo xamante ne da maanaam indiwul dëgg-dëgg ci ki mu ko sol ndax imaam al-Layth la ibnu Sa'd beneen riwaaya bi moom mooy bi nga xamante ne moom la solo ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi maanaam kon day gis daal di jeex maanaam kon moom ni mu maanaam yoon yi mu solowee xadiis bi yëpp jeex na mu Muwatta ñaari ci ñaari ci Muwatta ci yim solo ci imaam Bukhari am ci ñaari yooyu la ne naam xadiis bi nekk na ci Muwatta bu Yahya ibn Yahya comme niñ ko gisee Yahya ibn Yahya al-Laythi rahimahullahu taala xadis bi nekk na ci ci ci riwaaya boobu waaye dafa nekk tamit ci riwaaya xadisu Abdullah ibn Maslama ibn Qanab ak xadisu ah, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi bu nekkoon ci masalan ci xaj ci euh, bu bu bu imam ibn Wahb wala bu Qutayba bu Qutayba ibn Sa'id doon na ko indi wala boog mu solo ci Ismaïl ibn Abi Uways maanaam bu nekkoon ci Muwatta bu Ismaïl ibn Abi Uways plutôt ak bu Yàlla ibn Wahb doon na ko indi rahimahullah mais indi mais nekkul ci yooyu loolu moom moo tax Imam Bukhari ne comme parce que ci yi ma ko am ci Muwatta mu soloo ko ci imam Malik moo tax mu ne xadis bi mënoon nañ fi indi xadis ibn Malik imam Malik bi rahimahullah waaye nag maanaam mooy lan mooy mu nettali jëmmi li nga xam ne moom la doon nettali te mooy lan mooy li Saalim ne ah, ne Hajjaj boo bëggee sunna maam na nga gàttal xutba gi te nga gaawee génn dem taxaw ci arafat bi mënoon naa ko indi waaye bëgguma répété waat même xadiis bi euh, ak même càll rek loolu moom moo tax imaam Buxaari kon dañuy gis ne loolu benn qaayida bu mag ci imaam Buxaari rahimahullah ni mu tëralee xadiis bi moo tax dina indi benn xadiis indi ko ci buntu yu bari mais boo xoolee càll yi day wute wala boog kàddu yu wute tamit wala boog fenn fi mu indi ko mu gàttal fenn fi mu mu gudd ak yu mel noonu waaye ala la haal li nga xamante ne moom la ci nam te moom mooy atte bunt bi moom mooy lan mooy taxaw gi ñu war a taxaw Arafat te gaawe bi nga xamante ne moom lañ ko war a gaawe loolu moom sunna la comme niñ ko gisee léegi li nga xamante ne tamit moom mooy li ci gën a eh, mooy maanaam ba fa mu yem nga xamante ne moom mënoo ko bañ a def moom mooy mooy mooy jant mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy bisu Arafat yëpp jeex maanaam moo tax bis mi ngi jeexee fan fi beneen fajaru beneen bis bi tàmbale foofu la bis jeexe loolu moom moo tax bu buñ ne yow mu arafa bisub arafat boo taxawee ba maanaam bu la fa fekkee bu la fekkee place arafat ak fu mu la fekk donte euh, da ngaa teg sa benn tànk rek teg bi ci des rek fajar gi xar bu boobaa bis boobu at boobu aj nga léegi nag après da ngay daal di rek delluwaat ndànk dem Musdalifa voilà at boobu aj nga maanaam obligé wu loo nga julli euh, te tisbaar ak tàkkusaan fële ca euh, foofu ci waadi na ci ci ci masjidu Namira wala nga julli euh, ci timis ak gee ca Araf te Muzdalifa obligé wu loolu yooyu ay sunna lañ ci aj voilà waaye yii bu la boolee dal nag ñoom ñëpp da ngay rendi gàtt maanaam da ngay rendi maanaam da ngay tuur deret wallahu a'lam mu ne mu ne mu daal di teg imam Bukhari ta'ala daal baabul wuquuf bi arafa baab buntu al wuquufi maanaam mooy taxaw bi arafa ci arafa maanaam baabul wuquufi bi arafa kon loolu day leeral taxawaayu a maanaam arafat maanaam kon imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala dama wax ne maam day leeral ne fi ñu la laaj nga taxaw fa mooy fi nga xamante ne moom moo dugg ci arafa waaw mooy waa waadi olala Euh, ak euh, ak waadi namira maanaam loolu moom la bokk foofu yëpp ak arafat foofu yëpp arafat la ak doj bi jabalu raxma foo ci taxaw baax na waaye euh, munoo maanaam masalan dem maanaam taxaw fu la neex feneen loolu munul ne maanaam faaw kon nga dugg biir arafat loolu moom mooy maanaam kon ci kaw loolu dañuy xam ne taxawaayu arafat yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne alxajju arafa ak mënta ñàkk maanaam Arafat maanaam moo tax keno la ci moo tax moom mooy keno bi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci voilà nga xam ne moom ruknu la ci bépp boo ko bàyyee bu ne bu la rëccee bu nekk sa ci ak baaxul bis maanaam fu fépp feneen mën na gaa rate ñu xool nan ngay def ba rattraper ci yenn mazhab yi wala yenn gis-gis yi wala yooyu waaye Arafat moom foo ma teewul moom bu ñu xoolee ñu ne ah jour beneen bi ci des la mooy le dix jot na jour tabaski jot na te jotoo dugg bi maam fajar ci xar na te jotoo dugg bi arafa moom moom moom bu la neexee mën ngaa xaar ba déwén maanaam lii des yëpp jar bu ko def xaar ba déwén waaw bu déwénee nga te da ngay obligé nekk ci armal kooku maanaam ba déwén ndax bu alxuraan daf mais mais loolu moom mooy su dee tàmbalee ko. moo tax alquran nan wa man ta'ajjala fii yow fii fii yawmayni fala isma alayhi voilà maanaam ku ku ku ku ku wa ah maanaam mu nit ki mën na ta maanaam teel te ñëw mais fii yawmayni ñaari fan rek moo tax at nit mën na koo def ci ñaari fan kese nu muy def arafat lay ñëw bisub arafat rek lay yegg voilà ku ku ku ku amul jot mën na koo def de noonu aj la bisub Arafat ngay ñëw dem directement Arafat soo paree nga dem Muzdalifa def yi ñuy def yëpp ba Tabaski nga def li ngay def dem def sa tawaaful ifaada def sa tawaaful wadaa ñëw dellu si Minan euh, comme munoo fanaan Minan nga tuur deret dem sa yoon jeex na ak nga ci ñaari fan waaw dégg nga euh, kon mu ne qaala bi mutasir fi al kitab la haddathana Ali ibn Abdullah mooy ibn al-Madini mu ne qaala haddathana Sufyan mooy ibn Uyayna qaala haddathana Amr mooy ibn Dinar al-Makki mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im doom la ci sayyidina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im ibn Habib ibn Nawfal ibn Abd Manaf ah, ah, moom al-Nawfali Euh, Abu Sa'id mooy daqatala bokk ñetteelu génération bi génn àdduna cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jamono Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala ndax moom Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu mi ngi génn àdduna centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon euh, moom mu ne qaala mu ne mu ne an abi mu jële ci bàyyi muy Seydina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala mu ne kuntu nekkoon naa atlubu doon sakku ba'iran ab gëléem lii ñeel ma maanaam dama doon wër sama gëléem boo xam te ne dafa réeroon mu ne xaa maanaam jóge nañ ci càll googu ñu ngi jàll ci beneen càll la di wëlbatiku nañ wa haddathana tamit kan Musaddad ibn Musaddad ibn Musaddad uh, Abul Hasan al-Basri al-Asadi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Sufyan ibn Uyayna an Amr ibn uh, Sufyan ibn Uyayna Euh, naam waa Basra la mais Musaddad solo na ci ñaari Sufyaan yëpp Ibnu Uyayna ak um, uh, Ibnu Sa'id as-Sawri naam maanaam donte waa waa Basra la ah Ali ibn madini tam waa Basra la ah voilà te moom solo na ci kan Ibnu Ibnu Uyayna mun a qaala haddathanaa Amr ibnu Diinaar annahu qaala sami annahu sami'a dégg na Muhammad ibnu Jubayr mu ibnu Mut'im an abi mu jëlee ci baayam Jubayr ibnu Mut'im radiyallahu anhu qaala mu ne adlaltu sànq naa maanaam damaa réeral ba'iran ak gëléem lii ñeel ma maanaam gëléem ba'ir mooy gëléem goo xam ne dañ koo daa am bagage la ñuy wax ba'ir maanaam euh, kon nee na fa fa zaabtu ma daal di dem atlubuhu di ko sàkk yawma arafa bisub arafa ah mooy wër sama gëléem bisub arafa. <laughs> Seydina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu mais nag xadis euh, bi boo ko xoolee da ngay foog ne hajjatul wadaa la door hajjatul wadaa nag ak bi nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon jaay ma ne jaahiliya la woon maanaam loolu la maanaam loolu moo foofu la la la. Euh, la sew-sew bi nekkee maanaam ko mel ne as-Suhayli wala ñeen rahmatullah alayhim ci borom ko xobit da ngay jàppoon ne xajjatul wadaa la ñu indi ay questionnement yu bëri bëri bëri autour lan moo tax mu wax lii lu tax mu defal lii lu tax lii lu tax lii maanaam parce que dañoo jàpp ne xajjatul wadaa la déedéet doon xajjatul wadaa te euh, li koy tekk mu ne fara'aytu ma gis annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaqifan mu taxaw bi arafa ci arafa maanaam mu ñëw gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam arafat mu taxaw maanaam taxaw arafa affaire bi jaaxal ko fa qultu mu ne hada kii day wallahi waat naa ci yàlla ne minal xumsi ci ñiy taral la bokk maanaam euh, ndax xums euh, maanaam mooy waa Quraysh euh, dañ leen daan wax alxams maanaam ñu bëri na waa banu Kinaana waa banu Xuzaa Aws Xasraj maanaam ñooñu ñëpp dañ leen daan wax al ak ñenn maanaam dañ leen daan wax alxams lu tax parce que dañ doon taral masalan ñoom dañ doon jàpp ne Arafat du Arafa lañu war a taxaw ñoom Muzdalifa lañuy taxaw moo tax alxuraan mi leen summa afiidu min haythu afaada an-naas maanaam dem leen ngeen dem leen ngeen jugee ci Arafat fi nit ñëpp di jóge jugee ñëw Muzdalifa bu leen yem Muzdalifa moo tax moom léegi moo tax jugee mu tax loolu moo lay wan ne aaya bi maanaam aaya bi comme ko wàcc na ginnaaw bi te moom fekke xam na ko donc loolu moom moo lay wan ne ah maanaam moom waxam jii mooy jamono jaahiliya la woon ci jamono jaahiliya ci la affaire bi amee woon mais nag moom da tax jaaxaloon lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom bokk ci Quraysh maanaam groupe boobu Quraysh ak ñi nga xamante ne ñoom lañ àndaloon ñu tuddee woon alxums maanaam mooy ñoo ñoo xam ne dañuy teral ci diini ci maanaam yu bari yoo xamante ne dañ ko doon dañ ko doon kii masalan Ah, am na maam doonuñu woon lekk yàpp jamonoy aj doonuñu woon maam yu bëree bëri ñu taral teg ko ci seen kaw kii moom ma gis ko Arafat gi quoi maanaam moo tax mu taxaw ni hada wallahi min kii gaa yi mais lu tax lu muy def fii mu ne fa ma ana lan mooy mbirum haahunaa fii maanaam lu muy def fii waaye bi mu tuubee ba dugg ci lislaam ba yeneen bi sallallahu alayhi maanaam ba aj wàcc maanaam yooyu yëpp xew ci la xam ne yàlla daka ndekete yàlla yeneen bi saa sax yàlla xattaa jamono da daka daal xiir ci rek ci li nga xam te ne moom mooy dëgg-dëgg li baax maanaam loolu euh, moom ginnaaw kon ci la jànge loolu maanaam ci la xamee xikma bi tax yàlla xiirul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak moom seen waa kër yëpp seen mbokk yëpp Muzdalifa lañ daan taxaw moom muy wër ab gëlle moom bu réer mu ñëw bisub Arafat mu xool gis ko gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw fa ah ndax yonent bi sallallahu jamono jaahiliya aj comme ni ñu la benn aj kese muy xajjatul hmm. moo tax laa laa tax hijra bi maanaam ñetti yoon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ginnaaw bi maanaam waaye ginnaaw lislaam bi maanaam bi bi bi ñu. Euh, waralee aj gi ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aj benn aj kese muy hajjatul wadaa sallallahu alayhi wa sallam wallahu a'lam maanaam euh, hadith bi imam Bukhari taala fii rek la ko indi maanaam ci nii imam Muslim na ko hadith numéro mille deux cent vingt imam An-Nasa'i na ko hadith numéro trois mille treize imam euh, Ahmad na ko hadith numéro seize mille sept cent trente-sept ak seize mille sept cent cinquante-sept kon ñu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta ñett rek la indi imam Bukhari te dañuy gis ne képp ku ci di benn yoon rek nga ko ci indi eh, eh, amma imam Abu Dawud wa Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indiwuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Farwa ibn Abil Maghra maanaam eh, moom gëjoon nañ ko gis ci kitaabul janaa'iz ci kitaabul janaa'iz ndax imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ci fii la ko indi maanaam kitaabul janaa'iz kitaabul hajj fii dina ko indi tamit kitaabul bu yor waaw mais bëriwul lu solo ci moom beneen bi ci des moom mooy ne moom dafa bokk ci afraadul Buxaari yi moom Buxaari rek moom moo solo ci moom rahmatullah alayhi maanaam te bu moom dafay jëlee ci euh, Ali ibn euh, Musir wala ñaar ñooñu tamit lay solowee ci ñoom ah, rahmatullah alayhi beneen bi ci des tam moom mooy ne euh, maanaam Abu Xaatim ar-Raazi Abu Abu Zur'a ar-Razi rahmatullah alayhi maa ñoom ñaar tamit solo nañ ci moom seen sëriñ la waaye ñoom dañu ko wax dañoo wax ne moom saduq la ah, rahimahullahu taala waaye imaam Bukhari rahimahullah daf koy layee ah, comme ni moom al-Daraqutni waxee ne moom siqa la rahimahullahu taala imam Ibn Hibban boole ko tamit ci siqaat yi axal Ibn Hajar rahimahullahu taala dafa topp comme ni ñoom Abu Zur'a wax rahmatullahi alayhi maam ak Abu Hatim ngan mi saduq mu ne qaala haddathana Ali ibn Mushir rahimahullahu taala al-Qurashi Abul Hasan al-Kufi rahimahullah gisoon nañ ko qaadi la woon Hmm? ci al-Musil ah, rahimahullahu ta'ala génnaat bokk ci juróom-ñetteelu génération génnaat na 189 ana ginnaaw ga daante sa sa mun ana Hisham ibn Urwa mu ibn Zubayr ibn Awwam mu ne na qaala qaala Urwa mu ibn Zubayr mu ne kaana nekkoon na naasu ñu yatuufuuna ñu doon tawaaf fil jaahiliyyati ci jamonoy jaahiliyya dégg nga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi waxu ah, wax ji maanaam di leeral lan di leeral ne di lële ci jamono jaahiliyya la woon moo tax mu ne nekkoon nañ doo xam ne daan nañ ci daan mu ne uraatan di aji raf la illa alxums ba mu def alxums maanaam mooy ñuy taral ni mu ne wala xums ñoo ni nag qurayshul am na ñu jur waa donte am na euh, nekkoon na alxums ñoom de ñooñ di taral mu ne yaxtasibuna Euh, dañ daan euh, yan maanaam dañ daan am cir alal naa ci ci nit ñi maanaam mooy dañ daan euh, fexe di opérer ci nit ñi maanaam di di di di am nu ñuy gagner ci nit ñi wala boog di am cir ak gëdd ci kaw nit ñi mu ne yooti doon na joxe ar rajulu benn waaye ar rajula beneen waaye ak siyaaba yéréemi yatuufu muy tawaaf fiihaa ci moom wattooti te muy jox almaratu jigéen ji almaratu jigéen geneen jigéen ji ak siyaaba yéréem tatuufu muy tawaaf fiihaa ci moom fa man képp nag koo xam ne lam yoo te yi joxu ko alxamsa ah mooy ñooñu Quraysh ak ñooñu ñooñu ñu àndal képp ku ñu joxul yére rek taafa day daal di tawaaf bay bayti ci kaaba gi or nag la maanaam comme niñ ko gise woon maanaam ne soit euh, yére euh, ñoom waa Quraysh ñoo la jox yére suñ la joxul yére wala boog soo ñëwee nga indaale yére waaye yére boobu soo paree danga ko dootoo ko solati ah, yu mel noonu comme niñ ko gise woon voilà loolu ñoom noonu lañ ko daan wa nekkoon na nag yu fii du daan bëgg maanaam daan jóge di wàcc jamaatul naas mbooloo nit ñëpp min Arafat di jóge ci Arafat waaye wa fii du daan na bëbbee daan na wàccee al xums xums yi min jam'in ah, ci euh, maanaam ànd ak maanaam mbooloo yi nga xamante ne ñoom ñoom seen mbooloo lañ daan noon waaye fan la daan nekke ca Musdalifa qaala mu ne wa axbarani xabaara na ma abi sama baay hmm? maanaam ki ko wax moom mooy kan Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa moo ne sama baay moo ma nettali an Aisha jëlee ci soxna Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna hadhihi al-aaya naka aaya bi nazalat daa wàccee fil xoms ci xoms ci gaa yooyu la wàccee mooy ñoom lu ñu wax mooy aaya bi dam ne summa afiidu min haythu afaada an-naas wastaghfirullah ma topp nag ak yidu na ngeen di bëbbee di di wàcce min haythu fa nga xam ne afaaba moom foofu lay wàcce annaasu naa ñi maanaam bu leen de boo leen ah, maanaam boo leen de boo leen de ak na dem ba arafat ngeen taxaw di jugee foofu fa nit ñi nekk mu nekk fa mbooloo bëbb foofu wàcc fa dem leen ngeen wàcc foofu muy arafat wastaghfirullah te ngeen sàkku njéggalu yàlla maanaam ndax la ngeen nekke woon baaxu ko inna allaha ghafurur rahim naka buur yàlla ko yaatu njéggal la yaatu yërmande la hmm? loolu moom hmm? waaw kon na ngeen wàcce hmm? na ngeen jógee Arafat na ngeen na ngeen dégg nga moo tax ma fa iza afadtum min arafatin fazkurullah indal mash'aril haram waaw loolu soo leen dee jógee kon na ngeen jugee Arafat na ngeen dem Arafat ngeen taxaw fa waaye bu leen ñëw rek naan Muzdalifa la ñuy yem parce que ñoom li loolu li taxoon tartar boobu en fait li loolu li mu am rapport ak taral mooy na Arafat moom dafa génn xaram bi te ñoom dañoo jàppoon ne comme dañuy aj waruñu génn xaram bi Arafat manasikul hajj yi ñu def yëpp foofu rek moo génn xaram bi voilà comme bokkul ci xaram bi nag. ñoom ñu ne non duñ dem ba ba Arafat dañuy ak duñ génn xanam bi voilà loolu la nag loolu nag moom mooy tar mooy taral bi moo tax bi Seydina Jubayr ibn Mut'im gisee ci gisee kii la bokk gaa yi taral la bokk mais ñoom duñ génn mukk ko xaram bi waaw bu ak duñ génn xaram bi loolu moom moo ko indi borom nag leen déedéet bu leen defe noonu moo tax kaanu nekkoon nañ eh, yu fii duuna eh, eh, daan nañu bëbb daan jóge min jam en ca jam maanaam bu ca nekk foofu ci mbooloo yi ca Muzdalifa foofu lañ daan génnee ñu daan leen nag ah, da nga fa du ñu daan leen di jañ ne leen léegi nag dig leen ñu dig leen ñu ne ni ñu jóge ilaa maanaam nañu dem nag ilaa Arafat ba ca Arafat am na léegi dem leen ba arafaat ngeen taxaw foofa soo leen day jóge ngeen jóge foofa dem Muzdalifa après ginnaaw gi ci guddi gi moo tax ñoom dañ daan daje Arafat Muzdalifa waaye daanuñu nangoo daje yegg Arafat comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi nii borom subhaanahu wa ta'aala nag la leen wax ne nag loolu jaaruwul bu leen ko defati ñoom jéggalu yàlla. Euh, xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala mille deux cent dix-neuf ñaari yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille neuf cent dix